al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala moom di lu tax ñu jël xadis bi parce que moo xadis bi ñu jóge moo taxoon sànq ma ne teñ koo boole mais nag li ñu fi wax fii yëpp dañ ko dul wax kon nag al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu yónni xadis 423 ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett mu ne wa an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul lawlaa annakum tudnibuuna la xalaqa Allahu xalqan yudnibuuna fayastaghfiruuna fayaghfiru lahum rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al-Haafiz an-Nawawi mu indi ci xadiis bi mu ne waa Nabi Ayyuub mu ngi koy jële ci baay Ayyuub waxoon nañ la kon ni mu tudd mooy Xaalid ibn Zayd ibn Kulayb ibn Sa'laba ibn Abd Awf Ah, Abu Ayyub al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Badri shahida al-mashahida kullaha fekk na xare Yonent bi alayhi salaam yépp ah, li yitnaaw Seydina Ali la woon radiyallahu anhu Seydina Ali ginnaaw bi ne xalifa eh, bokk na ci ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne ñoo newoon ci wetam radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan lawlaa annakum gis nga bu budul woon ni yéen nit ñi de budul woon ni yéen tuznibuuna da ngeen def bàkkaar bu doon bu doon ne du ngeen lawlaa annakum bu doon ne yéen tuznibuuna du ngeen def bàkkaar kon ne la xalaqallahu xalqan borom bi dina bind ay mbindeef yoo xam ne na dañuy def bàkkaar fa na ñuy ñëw ci moom di ko ñaan mu jéggal leen fa yaghfiru lahum mu daal di leen jéggal lii wax xadiis Seydina Abu Hurayra bi luy différence bi dara <laughs> waaw <laughs> law sayna Abu Hurayra dana yonent waaye saa saam dana waat naa walladhi nafsi biyadi law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a bi qawmin yuznibun fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum mooy ñoom bokk lu ñuy wax waaw kon nag mu ne lii rawaahu solo na ko Muslim al imaamu Muslim rahimahullahu taala imaamu Muslim rahimahullahu taala léegi laaj bi première mooy ana est ce que moom kese moo ko solo dañ naan la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ak taalibim al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhim daal dinañ koy solo léegi al imaamu Muslim mu ngi ko ne xadiis vingt-sept quarante-huit deux mille sept cent quarante-huit ci kitaabu tawba bi nekk ba léegi baabu suquuti bi istighfaari tawba xam nga xadiis mooy xadis bi la njëkk ci buntu bi après indi xadis bi eh, teg ci beneen xadis sayna Abu Ayyub mooy même bi rek après dooru indi xadis sayna Abu Hurayra biñ génn léegi kon al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ne kon haddathana mu ne nettali nañu Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah al-Thaqafi al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddasanaa Laythun mu ne ki ñu nettali mooy Laythun dañu xam nañ lañu naan Laythun di wax al-Layth mu ne al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahmaan al-Fahmi Abul Haarith sëriñu waa ahlu Misr waa Égypte an Muhammad ibn Qays moo ko jëlee ci Muhammad ibn Qays al-Madani al-Qaas rahimahullah Abu Ibrahim ñi Abu Ayyub ñi Abu Usmaan radiyallahu ta'ala wa rahimahu qaala mu ne moo tax mu ne Muhammad ibn Qays Qaasi Umar ibn Abdul waaw moom da doon nettali xaas bii nag bokkal ak suñu façon xaas yi ah <laughs> ko saas yi <laughs> waaw xam ne di nettali yoo xam ne teguwut fen déet bu ko kii Seydina Umar boroom xam-xam nekk ñoom ci wàllu histoire di ko nettali ay yoo xamante ne ay xew-xew yi doon am moom mii ci ñooñ la ko moo tax mu ne xaasu Umar ibn Abdul Aziz voilà moom moo doon nekk koo xamante ne daa tax ko woon ak xalifa ba Seydina Umar ibn Abdul Aziz bi mais boobu fan la woon mooy bi mu nekkee euh, émiru Médina boobu nekkaguloon xalifa voilà moo tax al imaam al euh, al Bukhari ci ab taarix mu ngi naan moom dafa ne kuntu xaasan li Umar ibn Abdul Aziz wa huwa amirul amirun bil Madina mu ne man mii de damaa nekkoon ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn Qays damaa nekkoon doon nettalil ci wàllu histoire laa toogaloon Seydina Umar ibn Abdul Aziz maa ci doon côté boobu wa huwa fekk taa yooyu amirul bil moo jiitoo Médina moo doon le gouverneur de Médine ndax nekkoon la gouverneur avant muy nekk ki nga xam ne mooy xalifa moom Seydina Umar ibn Abdul Aziz ibn an Abi Sirma mu jële ci Sirma Abu Sirma al-Ansari ash-sha'iru am ñu ne ni mu tudd mooy Malik ibn Qays am ñu ne Malik ibn Abi Qays am ñu ne Qays ibn Malik ibn Abi Anas am ñu ne Qays ibn Malik ibn Anas ñi ne Malik ibn As'ad ibn Abi Mazin ibn an-Najjar wax yi bari na ci mais daal Abu Surma daal dakkantalam boobu moom la gën a siiw al-Ansari al-Mazini ash-sha'iru rahimahullahu ala Abi Ayyub mu jël Sayyidina Abu Ayyub wax nañ ko sànq Zayd ibn Khalid du ma dalati Xaalid ibn Zayd Zayd ibn Xaalid al-Juhani beneen saxaaba la Xaalid ibn Zayd voilà Xaalid ibn Zayd Abu Ayyub al-Ansaari al-Badri shahida al-mashaahida kullahaa fépp fu Yonent bi alayhi salaam xare fekk na ko annahu qaala rabbi te moom la Yonent bi alayhi salaam wàccoon këram di ñëw Madiinatul Munawwara alaa saakinihaa afdalu salaatu wa salaam këram la daloon bi mu gàddaay ci annahu qaala hiina mu ne hadarathu mu ne qaala hiina hadarathu al-wafaat dafa wax xadis bii mu ngi ko wax bi nga xam ne ci lay waaji génn àddina mu ne kuntu katamtu ankum shay'an fa sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi mu ne man de nëbboon naa leen benn mbir waaw xamante ne déggoon dama ko ci yonente mi alayhi salaam mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi yàlla li sallallahu alayhi mu naan lawlaa budul woon ne yéen du ngeen def bàkkaar konante kon la xalaqallaahu xalqa konante kon borom bi dina bind ay mbindeef yoo xam ne yéen ni bu a dañuy defi bàkkaar yaghfiru lahum mu daal di leen jéggal léegi euh, hadith bi lii ko dal euh, fay gisañ fi woon saxaaba yoo xam ne am na hadith yoo xam ne dañoo dem bay faatu door koo nettali te dañ ne woon dañoo gisoon ne li tax ñu nettali ko mooy jàppoon nañ ne waruñ koo nettali mais dañoo gis ne ngir bañ a nëbb xam-xam ak tamit tëkku gi nekk ci lool waaye gis guñ gis ne ñañu koy wax jamono joojee ñooñu nekkul ñoo xam ne lii dina leen wor dinañ ci woroo waaye xam-xamu yonent bi saa saam tamit boo xam ne xamoon nañ ko moom mi ne woon ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu dee benn laaya moom mu ne woon tamit fal yuballighi shaahidu minkumul ghaa'ib ki nga xam ne moo fekke sama wax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam na ko jottali ko fekkewul ñoom ñii ñu jàppoon ne xadiis mel nii gisuñu ko fu woon xoola keroog Seydina Abu Darda non euh, kii Ubaada Seydina Ubaada ibn Saamit keroog bi muy nettali gaa yi xadiis boobu nga xam ne doon wax ci kii gi mais <laughs> du gis nañ ko fi moom Seydina Muaaz tamit du looloo ko dal ba Seydina Jaabir ne man man man man man man nettali na ma ka nga xam ne man xadara man xadara Muaaz nettali na ma koo xam ne fekke na Seydina Muaaz keroog bi nga xamante ne nii ci lay génn àddina radiyallahu ta'ala anhu muy nettali xadiis bi nga xam ne mooy buntu bi ñu génnoon ay man qaala laa ilaha illa allah ku ne laa ilaha illa allah daxalal janna <laughs> waaw wax yooyu ak man shahida xam nga la sayna Ubaada loolu loolu loolu wax jooju noonu bi muy génn àddina la ko nettali ah voilà bi muy génn àddina la ko nettali allahu akbar waaw sayna Mu'aaz radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ne woon mooy bi mu naan man shahida an la sayna Ubaada man shahida an la ilaha illa allah mooy ci buntu bi ñu nekk baabul rajaa bii ñu nekk la woon buntu bi ñu jiitu woon bii la mooy premier hadith 412 képp koo xam ne shahida fekk na seede na an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naaru haqqun adkhalahu allahu al-janna ala ma kana min al-amal hadis boobu Seydina Ubaada mi waa ji génn àddina la ko wax waaw Seydina Muaad tamit ci buntu boobu lañ gis hadisam bi bi nga xamante ne moom ci boppam ba nga xamante ne nii ci lay génn àddina la ko nettali biñ ne yeneen trois cent salaam afala ubashiru nas hadis quatre cent quinze mais yeneen trois cent salaam lii nga ma wax hein ne ma ma min abdin amul benn jaam boo xam ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu sidqan min qalbi illaa harrama allah ala an-naar harramahu allah ala an-naar mu ne yeneen trois cent salaam mais lii nii nga wax nii amul benn jaam buy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jaa ndaw ndaw jaamam la te ndawam la mu dëggu ci xolam lu dul borom bi dina xaraamal yaramam sawar nee na tamit sànqal mu digal li ñu wax mu ne ko déedéet idan yattakilu mu ne fa axbara biha Muaaz inda mawtihi ta'assuma borom Seydina Muaaz daal di koy nettali ba muy génn àddina ngir bañ bàkkaar daal di ko ciy fekk ci nëbb xam-xam boo xam ne ah te ne woon jottali leen même bu ne woon na ko bu ko wax. ngay gis ne ni am na ñoo xamante ne ni man leen ko wax te duñu waru te bu boobaa deux une pierre deux la def jottali nag waaye it te wax na ko ñoo xam ne duñu ci waru kon nag mu ngi noonee kon Seydina Abu Ayyub ni Seydina Ubaada def ñaari mbokkam yi Seydina euh, Mu'az moom itam noonu la def ba muy waa ñu génn àddina la ko nettal fay am na am laaj parce que yàlla lees nga nar a yàq oh, non yàquma lees laaj la laaj rek kalewu ma la def ma la dara léegi Seydina Abu Ayyub kañ la génn àddina fan la génn àddina waaw ah, léegi man lool nag nga boge ma xam ko ma ah <laughs> yow kay ñëwee koo xam <laughs> yow loolu nag koo ñemee bañ xam yow xadiisu Seydina Mahmoud ibn Rabi' biñ fi gis keroog lan la demee Mamour ibn Rabi' na nga fàtte xadis boobu bu bu Seydina Itbaan ibn Maalik bi xadis 417 kaana mu ne mu naan kuntu usalli li qawmi bi Bani Saalim dama doon jiite moom Itbaan kan moo ko jëlee jëw Mahmoud ibn Rabi' nee na xadis bi nga ko nettalee pare nee na dama koo nettali ci ay ñun ñoo xam ne Abu Ayyub saahibu Rasuulillah di ànd loo yeneen tubaab yi saa mu nga fekk ñu ngi nekkoon ci benn xare ànd ak ka ko jiite woon di Yazid ibn Muawiya ca Constantinople ca buntu Constantinople mu ne man yaakaaruma man foogu man mukk maa azunnu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaala haaza qat nee na Abu Ayyub man Mahmud ibn Rabi' ne ma man ma man de yaakaaruma ne Yonent bi alayhi salaatu salaam wax na mukk ba Mahmud ibn Rabi' ne affaire bi nag. rëy lool ci man ma ñaan yàlla ne tey jëlaale engagement ci borom bi bu dee muccal na ma ci xare bi bu ma delloo Medina dinaa dem gisiwaat ma Itbaanum na Maalik laajaat ko xadiis bi leerluwaat amaana kon est-ce Abu Ayyub waxul dëgg man damaa juum mais nee na Abu Ayyub moom foofee la gaañu ci xare boobale ca buntu Constantinople ca buntu Istanbul ah. fa masjidu masjidu bi daan Sufya nekkoon seen église bu rëy ba mosquée boobu nekkoon moom ca ca buntu la la gaañu ba muy waaj gaañu nag ci la nettali foofee ci la nettali lii moom Seydina Abu Ayyub waaw léegi bon léegi nag kañ la ban année la am ñu ne la cinquante cinquante et un ñii ne cinquante deux ñii ne cinquante cinq la loolu xewoon waaw foofee nag ci la nettalee lii ndax foofale la génn àddina fa du fi na ñu daal di koy eh, denc foofale waaw léegi nag ba xare ba kiiwee Yazid digal biñ ko dencee parce que noon yi dañ doon seet dañoo bëggoon a yàq eh, se c'est biñ xaro bi bi mu faatoo ñu denc ko Yazid ne léegi na fas fi ñu ko denc jaar ci foofule bu ko defee du am benn benn trace ngir noon yi di ko di ko sulli waaw waaw ginnaaw gi nag nit ñi dañ naan gaa yi mujj nañ ko xam waaye finalement nañ def mooy bu dee dañoo bëgg euh, tawlu dañuy ñëw foofee <laughs> dindi xabru ba mooy euh, daal di kii euh, ñaan <laughs> ngir loolee borom bi tawal leen waaw Seydina Abu Ayyub kon foofu la gaañoon ba muy waaja gaañu nag ci la nettali lii ne leen man de kuntu nekkoon naa katamtu ankum shay'a doon naa leen nëbbal mbir moo xam ne masuma leen koo wax xam nga Seydina Ubaada la waxoon amul lenn loo xamante ni nii jëli naa ko ci yonent bi saa saab lu leen di jariñ lu dul ne xamal naa leen ko wan des benn mbir te tey nag dinaa leen ko xamal loolu la waxoon Abu Muslim al ak nga ne woon ak moom foofu radiyallahu ta'ala anil moom mii it noonu la def léegi mu ne leen man de loolu ma leen nëbbaloon ci Yonent bi saa mooy dégg naa Yonent bi saa saam ne budul woon ngeen di def defi bàkkaar lii mooy lañu waxoon fee rek konoonte borom bi dina leen fi jële bi ñuy defi bàkkaar mu leen di jéggal léegi nag Imaam An-Nawawi rahimahullah danaan dane yal minhaj ne innama katamahu awwalan maxaafata ittikaalihim ala si'ati rahmatillah wa inhimaakihim fil ma'aasi mu ne boo gisee da koo nëbboon ngir ragal bu leen ko waxee comme li yonent way saa saa moo xoon ne ko déet bu leen ko wax kon ñu sukkandikoo ci wax ji ba a bàyyi jëf mu ne da ragal loolee ne nag dañuy sukkandikoo ci yaatu ki yërmande yàlla bàyyi jëf wan himaaku wan himaakuhum fil ma'aasi ak di sóobu ci bakkaar waaw mu ne wa innama haddasa bi inda foofaati boo gisee nag da cee da nettali ba muy génn àddina li allah yakuna katiman li ilm ngir bañ nekk kuy nëbbu xam-xam comme ñoom Seydina Muaaz Seydina Ubaada radiyallahu anhum mu ne wa rubbama lam yakun ahadun yahfazuhu ghayru mu ne amaana keneen ku moom daal lu ko won euh, takk fa ta'ayyana mu ràññeeku adaa'uhu mu daal di ràññeeku jottali jàngaleem yonent bi alayhi salaam bi waaye lii nii amaana euh, wallahu taala alam du lii parce que euh, mooy rubbama bii mu ne amaana loolu euh, parce que Seydina Abu Hurayra xamoon na ko hadis bi ñu jóge lan la Seydina Abu Hurayra même chose la wax <laughs> moom soloon na lu mel nii kon du moom kese moo ko xamoon Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Ayyub mii moo ko njëkk a génn àddina waaw Seydina Abu Ayyub moo njëkk a génn àddina Abu Hurayra kon du ne moom rek ko xamoon Euh, muy bañ affaire bi réer eh, mooy amaana lool la rek mooy lim bañ nëbb xam-xam wax ko tamit ñoo xamante ni nii ñooñu lii du leen duñ ci woroo bu ñu déggee lii kon nag eh, mu ngi noonee lii lépp nag loo xamante ne moo am fii eh, moo mooy li ñu waxoon ci xadiis bi ñu génn waaw waaw loolu kese la mooy rek waxuñu ko ngir gaay bi am carte blanche ci def lu bon waaye day wane yaatu yërmande boroom bi ci jaam yi ak nangu gi nga xamante ne moom la nangu moom lay nangu bëgg tamit ki nga xamante ne nii day taqrib salte ba kenn soxlaatu ko benn buur soxlaatu ko boo ñëwee buntu sa borom tabaaraka wa moom moom dina la nangu bu mbindee fi kenn nangootu ñépp déshérité la ñépp wocco la ñépp kenn bëggatu la ñépp kii ndax sa xaal borom bi moom bëgg na la ñëwal ci moom voilà bu ngeen melul woon ci xaal yooyu xaalu damm wàcc sa bopp xam ne yow yaa tuuti yaa def loo warul a def tout le temps jaam bi ci kanamu boromam euh, xaal boobee la war a ñëwee amman yujibul mutarra idha daa ana kan mooy ki nga xamante ne mooy nangul day wuyu ki nga xam ne moo dem ba sës moo dem ba loru xam ne amatul benn bunt bunt yépp tëju na hein ku buntam boo ñëwee ñaan ko ah ñu la dina la wuyule waaw wa yakshifu suu te nag lépp lu metti lu la dal foo dem gaa yi tëjal la foo dem mbir yi tart nit ñi ilaahana demal ci suñu borom waaw demal ci moom demal ci buntam moom moom du la gàcceel de moom du la gàcceel waaw ah moom du la gàcceel mukk ah mukk mukk waaw du la du la gàcceel jamais borom bi di la gàcceel moo tax <laughs> ndeysaan ndeysaan allah allah allah yaa rabbi in azamat dunubi kasratan fa laqad alimtu bi anna afwaka a'zam allah <laughs> allah abu nawaas <laughs> allahu akbar eh, moo doon wax loolu abu nawaas doo benn shaa'ir la boo xam ne eh, qad asrafa ala nafsihi bari woon na defoon na ëppaloon na ci boppam ci ay bàkkaar doon sóobu waaye xaal bi waxe ci ab yaatam yu siiw yoo yële de ah, lu yéeme la waaw lu yéemee yéeme la allahu akbar mu ne borom bi bu dee ne samay bàkkaar yi daal dinay bari waaw rëy nañu bari na in azumat zunubi bu dee samay bàkkaar dafa bari fa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu xam naa ne nag sa njéggal moo gën a màgg sama bàkkaar yi in kaana laa yarjuuka illaa muhsinun fa man alladhi yad'u wa yarjul mujrimu waaw mais bu dee ne borom bi in kaana la yaakaar bu dee ne yow du la yaakaar ku dul kuy lu rafet waa kon faman alladhi yad'u wa al-mujrim waa kii def bàkkaar kon kan nga ko bàyyi waaye borom bi melul noonu non kon kii def bàkkaar waaw ak ki nga xam ne mooy def ay crime di soobu ci bàkkaar yeeg crime yi mais kan lay yaakaar bu dul yow borom bi kon nag ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idha radadtu fa idaa radadta yadi fa man za yarhamu ah borom bi ah waa borom bi looloo tax nag ma lay ñaan kama amarta tadarruan comme ni nga ko déggee torox lu ñëw ci sa waaw allahu akbar waaw loo tax ma ñëw torox lu ñëw ci sa bunt fa ida radadta yadiya yadayya waa borom bi boo delloo sama ñaari loxo yii ma la tàllal di la ñaan fa man ak kan moo ko yërëm kan moo ma yërëm bu dul yow <laughs> Allah Allah <laughs> ñoora ma sha Allah loolu mooy xaal boobu nag moo baax nit lool sóobu sóobu sóobu ci ay bàkkaar xamal ne njéggalu borom bee gën a màgg maa lii ilayka wasilatun illa ar wa jamilu afwika thumma anni muslim maa lii ilayka wasilatun illa ar aw ma dara loo xam ne moom laa jokkale koo ci sa sama digganteeg yow du jëf ju rafet gi ma fi jëf du lu ma yaakaar dara illa ar-raja lu di yaakaar bu baabul raja ñu nekk waaw wa jamilu afrika ak sa rafet sa taaru njëggal summa inni ginnaaw gi nag man nii li may takk-takk bari problème bari bàkkaar muslimu ah jébbalu naa nag ci yow de te muslim laa waaw waaw <laughs> waaw yu am solo yaa rabbi in azumat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kaana laa yarjuuka illaa muhsinun fa biman yaluudu wa yastajiiru almujrimu ad'uuka rabbi kamaa amarta tadarru'an fa idaa radadta yadayya faman dhaa yarhamu maa lii ilayka wasiilatun illaa arrajaa wa jamiilu afwika thumma annii muslimu mooy xaal boobu nag moom la yonent ma lay saar saar wax nii ne borom bi loolu la bëgg ci jaam bi waaw kuy ñëw ci buntam kay kon nag mu ngi noonu ah fa rahimahullah te nangul ko li nga xamante ne euh, moom la doon ñaan ñooy la waaw Allahu akbar yàlla ko borom bi yàlla nañu borom bi jéggal daal di koy jéggal waaw yàlla na ko boroom bi jéggal moom Abu Nawas daal di ñuy jéggal waaw li yorent bàyyi saa saam di wax ñu xame ci li ak al imaam at-Tibi wax que ne loolu la du carte blanche soobu leen ci yu bon yi di daan ah, ah. waaye mooy ah li nga xamante ne jéggalu boroom bu yaatu <laughs> waaw bu yaatoo yaatoo yaatu boo xamante ne nii defalu ko lu dul jaam yi muy feeñe ci jaam yi di appliqué woo ci jaam yi kon nag nañuy dellu ci buntam bu ñu kenn désespéro désespéreloo ya ayyuhal ladhina qul li ibadiya alladhina amanu la taqnatu min rahmatillah yow yonente bi alayhi salaatu salaam ñu waxati ko waxal sama jaam yi ëppal seen bopp ndax bakkaar yu rëy yu ñu def bu ñu désespéré wu ci jéggalu yàlla kon insha allahu taala dañuy yem noonu ci xadiis numéro 423 voilà hadis bi fi war a ñëwaat waxoon nañ la ko mooy hadis biñ jóge bi Seydina Abu Hurayra 422 dina ñëw hadis 1871 insha allahu taala kon ñu yem di ñëw kon hadis Seydina Abu Ayyub bi bii di ñëw ñu gisaat beneen hadis boo xam ne Seydina Mawlana